الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا مخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وعساقا إلا حميما وعساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن لكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لعوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافرون يا ليتني كنت ترابا ويقول ويقول ويقول الكافرون كافر حمد إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم maanaam dina dina baax mais kii moo dul baax quoi yaqulu al-kaafiruuna doon maanaam bi dina wér waaye al-kaafiruuna maanaam al-kaafiruuna ndax euh, alif laam bi lil jins la voilà wala bokk euh, lil umum wala yii fi yëpp ñu bokk ñu xam ne moom lañ wax gis moom yaa laytanii kuntu turaaban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 ñu ngi woon ba tey ci abwaabu taqsir salaah wal jaami saxiix bu imaam amirul mu'miniin abu abdullah muhammad ibnu isma'il al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabun yusallil maghriba salaasan fi safar buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci ne aji tukki ji day julli tisbaa timis day ñetti rakka ci bu dee tukki. gisoon nañ ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom lay wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su fekkente ne dafa yàkkamti woon ci tukki bi ba yéexee timis maanaam yu axirul maghriba hatta yajma'a baynaha wa bayna al-isha moom daf daan yéexee timis bu mbete xanaa mu daal di ba xamante ne daf koy daal di boole moom ak jullig tisbaar jullig jullig waaye li nga xamante ne moom tamit <clears throat> ci benn ci xadis euh, bi ci teg riwayat bi mu gën a leeral loolu mu ne xatta saarami layn aw salasa summa nazala fa salla euh, ginnaaw maanaam euh, mu ne fa yusalliha ci ginnaaw ga mu ne mu ne iza ajalahu maanaam mu ne sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam iza ajalahu as-sayru yu'akhkhiru al-maghrib fa yusalliha salasan thumma yusallimu maanaam su uh, loolu mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tukki gi maanaam su yàkkamtee ci tukki gi mu gaawe ko dafay daal di li nga xamante ne moom mooy timis gi mu daal di koy julli ñetti rakka maanaam loolu day te ci ne ne maanaam ginnaaw ga nag après nag mu ne summa qallama yalbasu hatta yuqima al-isha fa yusalliha rak'atayn summa yusallim maanaam mu ne ginnaaw ga nag eh, lu néew lay daal di toog rek mu daal di mbete mu daal di jóg taxaw daal di julli li nga xam ne moom mooy julli timis julli te julli gee mu daal di koy julli ñaar rakka daal di sëlmal naka noonu gisoon nañ ci baabu baabu salaatu tatawwu ala dawaabi wa haythuma tawajjahat bi bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci ne julli coobare woo dañ koy def ci kaw daa bay maanaam lépp loo xam ne waruwaay la eh, maanaam aji tukki ji daf koy defee noonu ak fépp foo xamante ne foofu moom la Ah, maanaam moom la moom la dàbb bi jublu maanaam bu boobaa foofu lay jublu loolu mooy doon xiblaam ñu gisoon ci xadiis Seydina ah, ah, Seydina Amir ibnu Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu Seydina Amir ibnu Rabi'a al-Badri radiyallahu ta'ala anhu mu ne ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yusalli ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi maanaam mu nekk jëmmi baat bi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari tànn ci haythu ma tawajjahat bihi maanaam li nga xam <coughs> mu ne gis naa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam muy ci kaw war waayam fi nga xamante ne moom la euh, fépp foo xamante ne foofu lay jublu gisoon nañ ci naka noonu xadis sayyidina Jaabir ibn Abdullah bi radiyallahu taala anhu mu gën a leeral lool ne xatta mbir mi mooy na qibla bi mu ne moom ne na nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli tatawwu wa huwa raakibun fi ghayri qibla ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na julli julli muy coobare woo fekk moom ñu ngi war maanaam ñu ngi war war waayam maanaam ñu ngi ci biir tukki waaye day jublu fu bokk te xibla <coughs> naka noonu xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dafa wax ne moom day yusalli kaan uh, moom wa kaana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yusalli ala rahilatihi wa yutiru alayha wa yukhbiru anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kaana yaf'aluhu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma da daan julli ci kaw waruwaayam bu naka noonu ci lat kawam la daan witare naka noonu tamit di def doon xabaare ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko def naka noonu gisoon nañ ci baabul iman ala dabba buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci bundee junj ci eh, maanaam di julli di junj maanaam muy rukkoo yi ak sujjóot yi bu fekkente ne dañuy julli ci kaw dabba bi ci kaw waruwaay ñu gisoon jëmmi xadis boobu nga xam ne sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma maanaam ne yusalli fi kaana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yusalli fi safari ala rahilatihi aynama tawajjaha yuumi wa zakara Abdullah anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yaf'alu ne yen sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma daan na julli ci tukkeem ci kaw waruwaayam fépp foo xamante ne foofu la daan jublu rek daf daan junju maanaam ci jul jul julleem gi waaye moom sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dafa xabaare ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la daan def gisoon nañ ci baabun yanzilul lil maktuba bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ne aji tukki ji kat dafay daal di wàcc war waayam bu fekkente ne dafa war a julli julli yoo xamante ne julli farata la ñu gisoon ci hadith sayyidna Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu bi nga xamante ne Euh, moom la wax ci biir mooy bi ñu gisoon euh, léegi ñu waxoon nañ ko léegi waaye daf ci yokk na walam yakun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasna'u dhalika fi salaatil maktuba ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daanul def loolu su fekkente ne dafay julli-julli farata naka noonu ci hadith sayyidina abdullah ibn umar bi radiyallahu anhuma mu ne ghayra annahu la yusalli alayha al maktuba maanaam lulul ne moom sayyidina abdu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama daanul julli ci kaw war waayam bu fekkente ne julli gi moom moo julli farata la naka noon gisoon nañ hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda mi nga xamante ne dafa wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallama kaana yusalli ala rahilatihi nahwa al-mashriq fa idha arada an yusalli al-maktuba nazala fastaqbala al-qibla maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallama daan na julli ci kaw war waayam maanaam daal di jublu nga xam ne moom mooy penku te waxoon nañ ne foofu penku bi moom ala kulli xaalin doon woon nekk wàllu xibla bi ci fi yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam doon tukki doon ko jëm ci jamono yi ci jamonoom maanaam moom te maanaam bëj saalum la daan jëm rek wala bëj gànnaar nekkutoon doon jëm ci maanaam foo xamante ne dana tax ba xibla nekk maanaam nekk penku bi loolu mu ne teew bi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nag su daan namm daan julli la li nga xamante ne moom mooy julli euh, daf daan wàcc daal di jublu li nga xam ne moom mooy xibla léegi nag ñu daal di war a gis baabun salaatu tatawwu ala al-himaar baabun bunte ngi nii boo xamante ne day wax nga salaatu tatawwu julli gi nga xamante ne moom la ñuy julli julli coobare woo ala ci kaw mbaam mi maanaam lii nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xamante ne dafa wax ne li nga xamante ne moom mooy wàllu julli ci kaw dabba maanaam mu daal di ñëw xadiis yi nga xamante ne moom la indi yooyu yëpp dañ doon tegtale na ci kaw gëléem la doon war waaye fii nag imam al-Bukhari rahimahullah daal di wax ne julli gi nga xamante ne moom la ñuy julli ci kaw mbaam léegi nag laaj bi mooy waaw xanaa mbaam moom dadul dabba waaw wala déet bu boobaa li nga xam ne moom mooy tontu bi moom mooy ne imam al-Bukhari rahimahullah daf doon dafay leeral ci bunt bi ne ah, bu fekkente ne julli googu ñuy wax maanaam def na ko def ci kaw xattaa dabba yi nga xam ne ndax bu ñu waxee gëléem nit ñi mën nañoo yaakaar ne ñi nga xamante ne seenug dem àll wala boog seenug nge euh, seenug euh, euh, mbéwal moom du sobe loolu moom moo tax kon ñu mën cee ñu mën koo war waaye imam al-Bukhari rahimahullah di leeral ne xatta yi nga xamante ne seenug dem àll ak seenug mbéwal sax sobe la lu demee nekk mbaam yooyu noonu ñoom ñëpp xattaa loolu sax wala wala lu demee nekk bax la maanaam boobaa maanaam muy berkel la yooyu yëpp def na ko mën a war loolu yëpp maanaam te naka noonu mën nañu war ci kaw yooyu mën a julli lool tamit dafay daal di tegtale waale beneen mbir moom mooy ne li nga xamante ne moom mooy charte ngir julli gi baax du <coughs> di nekk ci <coughs> maanaam du place bi yëpp yëpp nekk loo xamante ne lu laab la waaye li nga xamante ne mooy charte moom mooy nga bañ laal sobe bi loolu mooy charte gi loolu moom moo tax ñuy jël ay masalan sijaada di ko mën a teg foo xam ne dafa amee sobe wala boog yu demee nekk noonu naka noonu tamit li nga xamante ne tamit moom moo tax li nga xamante ne nag masalan ci xanafiya yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp lépp loo xamante ne euh, sobeem maanaam ak dem àllam ak maanaam euh, ak ak dem àll euh, maanaam ak dem àllam ak it ak mbéewalam yooyu sobe la loolu li muy tekk moom mooy yàq bi wala boog loo xamante ne yàq bi sobe maanaam ñoom comme mbaam nga xamante ne leer na ne yàpp bi moom sobe la comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne inna allaha wa rasuluhu yanhayaanikum an luhumil humuril ahliya ak wa dabba wal baghla fa innaha rijsun maanaam ne sobe la maanaam ndax kon nag yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa sallam bisub xaybar tere nañu lekk yàpp mbaam ak yàpp berkel ndax loolu sobe la fu xunafa xanafi euh, rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne <coughs> loolu bu nekkee sobe loolu li ñuy tegtale moom mooy jeexital bi sukur ji maanaam moom mooy ñoom bu ñu naanee ci ndox maanaam ndox googu ndefet googu da tamit day daal di sobewu ñoom loolu naka noonu su fekkente ne tamit loolu tamit day daal di tax ba nga xamante ne maanaam yàpp bi ci jëmmi boppam comme que sobe la te yàpp boobu ci la tuflit yi di génne ci la ñandax di di génne ak yeneen ak yeneen kon loolu day teg ne sobe la waaye nag moo tax fii bi nga xamante ne dañoo am beneen problème mooy lënt-lënt gii ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli ci kaw mbaam maanaam te mbaam xam nañu ne day ñàkk rawatina ci tàngoor bi nga xamante ne foofu moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam fu mu dëkkoon diggante Makka ak Madinatul Munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam foofu dafa amee tàngoor bu taratar nga xamante ne bu ci tukki daa maanaam laa budda mbaam mi maanaam daal ñaq ñàkk ñu mën a julli ci kawam loolu li muy tegtale ñoom mooy ne loolu moom moo tax ñoom ñu jàpp ne bu boobaa loolu maskuukum fiihi la maanaam kon ñàkk gi maanaam lu ñuy sikki sàkke ci moom la ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko def waaye loolu bi nga xamante ne mooy waxu jumhur mooy di gën a wér mooy ne rawatina fuqaha u maliki rahmatullah alayhim nga xamante ne lépp loo maanaam mbir mi du ne rek yàpp bi dafa sobewu moo tax muy nekk sobe naka noonu du ne dem àllam wala boog ay eh, ay ji maanaam eh, dem àllam ak li nga xamante ne moom mooy wala luñ dul lekk ci boppam maanaam wala boog dem àllam maanaam lépp luñ dul lekk dem àllam comme niñ ko gis woon ci kitaabu taxaala maanaam bi nga xamante ne moom ci kitaabu wudu bopp maanaam foofu gisoon nañ ci masala yooyu noonu waaye li nga xamante ne moom mooy eh, Euh, ñaq ak tuflit ak ñandaxit amul ci benn rab bu mu nekkee sobe allahumma ba mu def mi nga xamante ne maanaam moom mooy euh, mbaam xuux ci ñenn ci maaliki rahmatullah alayhim maanaam te loolu mooy li gën a wér inshaa allahu taala ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa bu waree ci yooyu loolu li muy tegtale maanaam yowar ci kaw mbaam mi loolu moom li muy tegtale moom mooy kon du euh, du euh, sobe maanaam ñaqam ak ñandaxitam ak tufliitum ak yooyu yëpp maanaam bu loolu yëpp du sobe bu naanee ci ndox ndox moomu du tax mu nekk loo xam ne sobe la loolu mooy li wér insha allahu taala imam al Bukhari rahimahullahu taala indi bi lii ngir leeral ne même bu fekkente ne mbaam mi nga xamante ne daa iman maanaam munoo ne da ngay tukki ci kawam te du dem àll wala du mbéewal te naka noonu du laal bi nga xam ne mooy génn gi ak yu mel noonu waaye maadaama yow mi nekk ci kawam mbir mi laalu la mbir mi bu boobaa sobe boobu amul tal ci mbir mi loolu nag moom mooy fu fekkente ne dañuy wax ci mazhabul ëpp ci fuqaha yi rahmatullah alayhim waaye amma mazhabu mbooloo ci maliki yi rahmatullah alayhim nga xamante ne jàpp nañ ni maanaam sobe googu ci jëmmi boppam maanaam du yàq julli gi loolu moom mazhab boobu tamit sikki sàkk maanaam ak lënt lënt du ci am a a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Ahmad ibn Sa'id te moom mooy Abu Ja'far Abu Abdullah Ahmad ibn Sa'id ibn Sakhr ibn Sulaymaan an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a àdduna 180 année ginnaaw maanaam 180 ay 9 189 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 253 année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne qaala haddathana Habbaan te euh, moom gisoon nañ ko mooy ibnu Hilaal al-Baahili muy Abu Habiib al-Basri rahimahullahu ta'ala moom tamit mu ne qaala haddathana Hammaam te moom mooy ibnu Yahya ibnu Diinaar al-Awzi al-Mahmali rahimahullah muy Abu Abdullah Abu Bakr al-Basri euh, al-Azdi ash-Shaybaani rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Anas ibn Sirin te muy Anas ibn Sirin al-Ansari Abu Musa di mbokk ci ñi nga xamante ne moom mooy Muhammad ibn Sirin ak Hafsat ibn Sirin ak Hafsat bint Sirin rahmatullah ala al-jami' muy tamit waa Basra rahimahullahu ta'ala gën a adduna 34e année génn adduna 118e année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ay hadiis am nekk ci kutubu sitta mu ne qaala istaqbalna maanaam mu ne ñun day eh, maanaam gàttandu nan anasan sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu muy sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina anas ibn malik ibn nadr ibn damdam al-ansari radiyallahu ta'ala anhu abu hamza bi ñu koy dul udnayni radiyallahu anhu warda xëyna jamono ji nga xamante ne qadima jub jublu na mina maanaam ñëw na maanaam yegsi na mina Shaam ci Shaam neen muy Shaam bi nga xamante ne maanaam mu jóge woon Sham kon di ñëw Basara mu ne fa laqaynaahu ñu daal di fa laqaynaahu ñu daal di taseeg moom ay ayni tamri ci bërëb bi ñuy wax ayni tamri ay tu nee na ma gis ko yu salli muy julli ala ximaarin mi ngi fekk mi ngi ci ka war kaw mbaam maanaam kon lii moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi mu ne kon daf julli ci kaw mbaam wa wajhuhu fekk xar kanamam min dal janib mi ngi féete wàll gii yaani mi ngi ci namm an yasaaril qibla ci càmmooñu qibla ci càmmooñu qibla bi maanaam kon li mu namm mooy ne jubluwul ci qibla bi bu fekkente ne qibla bi dafa tekkee nii boo jàkkaarloo qibla bi maanaam ci sa wàllu càmmooñ foofu la sayyidna anas radiyallahu anhu doon jublu faqultu nee na ma ne ko ra'aytu ko gis naa la tusalli ngay daal di julli li ghayril qibla ci lu foo xamante ne jubluwul ci qibla bi fa qaala mu daat ne <coughs> lawlaa bu dul woon an nii man raaytu gis damaa gis rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu def ko lam duma ko def maanaam kon lii nga xamante ne moom la def te moom mu julli ci kaw mbaam bi ba noppi daal di jublu ci wàll boo xamante ne wuute naag tëbla bi mu gis yeneen bi sallallahu alayhi wa def ko nee na kon doonu mu ko def nee na rawaahu a maanaam lii beneen mutaabaa la nga xamante ne moom lay eh, wax ni mu ne rawaahu Ibrahim ibnu Tahmaan te e, moom mooy al e, e, Naysaburi rahimahullahu taala summa al Makki maanaam kon mooy Abu Sa'id Ibrahim ibn Tahmaan rahimahullahu taala mu ne an Hajjaaj te moom mooy Hajjaaj ibn Hajjaaj al-Bahili bi waa Basra rahimahullahu taala moom itam génn àdduna 130 ci ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam an Anas ibn Sirin gisoon nañ ko léegi rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi mu jël ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ne Yonent bi ci jëmmi boppam sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ki nga xam ne moom moo waroon mbaam mi maanaam daal di jublu li nga xamante ne moom mooy fu bokkut ak xibla bi te loolu day tegtalee ne imaam ne kon li nga xamante ne maanaam moom mooy su fekkente ne loo xam ne du mu lekk yàppam la loolu tamit maanaam loolu amul lu ci aay loolu tamit xadis bi bokk na ci li nga xam ne moom lañ ci jàngale maanaam mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko xamee woon daf daan war mbaam itam maanaam loolu itam dafa bokkoon ci li nga xamante ne noonu la daan doxale te mbaam moo nekk waruwaay wi nga xamante ne moom muy bi gën a doyadi ci waruwaay yi loolu moom imam maanaam te ànd ak ne mënoon nay war gëléem saa yu ko soobee naka noonu mënoon nay war fas eh, saa yu ko soobee maanaam ak maanaam waruwaay yu rafet moom saa ko soobee comme ni nga xamante ne noonu lañ ko doon defee ci jamonoom waaye moom daf daan war itam mbaam sallallahu alayhi wa sallam nag noonu sahaaba yi radiyallahu anhum daan nañ ko def loolu tamit day tegtale ak woyofaay maanaam am ngir ne am na ci ñu bari ñoo xamante ne maanaam tey ak waruwaay masalan oto faw maam dafa am benn gaam boo xamante ne faaw ñuy war xeetu oto yooyu maanaam buñ ko warul rek du baax ci maanaam jàpp nañ ne fi mu toll wàcce nañ seen bopp lool maanaam ngir euh, ne euh, peu maanaam bu doon am na yoo xam ne moom non xalaatuñ koo war maanaam loolu nag euh, du ak woyof maanaam te lii jikko la koo xamante ne day maanaam day wane ak rëy waaye lii nga xamante ne moom la yeneen bi doon def sallallahu alayhi wa sallam day tekkale ak woyof. naga noonu buñ ko daal maanaam naga noonu tamit nit ki bu lay am na ñoo xamante ne fi mu toll boo leen proposé sax ñu leen dama lay yóbbu bër sangam oto bi dañuy xool ban xeetu oto la maanaam ngir rek ndax euh, war nañ ci mën a dugg waaw wala déet loolu yëpp wuute na ak jikko yeneen bi alayhi salaatu wassalaam euh, hadith bi imaam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imaamu euh, imaamu Muslim indi na ko hadith numéro 702 imaamu Maalik indi na ko hadith numéro imam Abu Dawud in na ko xadis numéro mille deux cent vingt cinq <coughs> imam Ahmad ibn Hanbal in na ko xadis numéro mille deux cent soixante dix sept mille cent neuf ak treize mille cent treize man ñu gis ne waa saabu ko tobo sitta ñett rek ñoo ko ci indi te moom mooy imam al-Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud amma imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp indi ko rahimallahu al-jami' na baabu man lam yatatawwa fi as-safari dubura as-salati wa qablaha baabu buntu man ka nga xamante ne lam yatatawwa maanaam du coobare woo ci ay naafila dubura fi safari ci euh, tukki dubura salaati li nga xamante ne moom mooy euh, euh, li nga xamante ne moom mooy ginnaaw julli gi loolu moom mooy li ëpp ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo imam riwaaya ñoom ñoo solowee Sahih imam al-Bukhari rahimahullah ñoom ci dubura salaati la ñuy am waaye imam al-Hamawi rahimahullah ci riwaaya moom moo ci yokk wa qablaha waaye li nga xamante ne moom mooy li noot moom mooy ne li nga xamante ne moom moom mooy ne dubura salaat rek la maanaam mooy ginnaaw julli kese loolu mooy li gën a wér mooy li gën a noot te loolu daañ ko gis li koy gën a leeral mooy buntu yi nga xamante ne bin ñoom ñoo mu buntu bi nga xam ne mooy ñëw ci kanam ci euh, bu tegu ci buntu bi insha allahu taala foofu lay leeral maanaam kon daal li nga xamante ne moom lay wax fii moom mooy ne julli gi nga xamante ne li li li nga xamante ne moom mooy euh, fii day leeral ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daanutun julli li nga xamante ne moom mooy ginnaaw julli yi maanaam bu fekkente ne dafay tukki su jullee benn ci julli farata yi ba noppi du naafila ci ginnaaw julli googu loolu nag moom mooy li nga xamante ne tamit sahaaba yi radiyallahu anhum loolu mooy li nga xamante ne noonu lañ ko daan doxale te loolu moom mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim nga xamante ne moom lañu ñu nootal ngir ne fu fekkoonte ne danañ julli ci ginnaaw gi kon wàññi gi ñuy wàññi julli gi daanaka kon doon ko matati maanaam comme di li naa Abdullah ibn Umar wax radiyallahu anhu su ma naree mat dolli kay yeneen ñaari rakka ma daa di matal xanaa sama maanaam bu ma naree naafilawaat ma daa di matal boog sama julli farata yi ngir ne dañ ma ko woyofalal loolu kon moom moo tax maanaam loolu lay leeral fii imam al-Bukhari mu indi xadis yi ngi ay maanaam ngir leeral ñaari xadis ngir leeral buntu boobu mu ne qaala bilis na waaye ñaari xadis yi xadis sayyidina Abdullah ibn Umar bi la anhuma mun qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaabi ilayhi haddasanaa Yahya ibn Sulaymaan te moom mooy Abu Sa'iid Yahya ibn Sulaymaan ibn Yahya ibn Sa'iid ibn Muslim ibn Ubayd al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala nekk kuufi ginnaaw ga mu nekk al maanaam mu nekk misri rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 237 maa ginnaaw ga daa yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne qaala haddathani ibnu Wahb te moom mooy foqa faqihu maliki bu mag boobu Abdullah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri rahimahullahu ta'ala di imaamu bokk ci imaamu Maalik al-Misri yu rëy gane àdduna 185 125 ane gane àdduna 197 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathani Umar ibnu Muhammad Umar ibnu Muhammad moom mooy Abu Hafs Umar ibnu Muhammad ibnu eh, Zayd al-Madani al-Asqalani rahimahullahu ta'ala nga xamante ne Asqalaan foofu la génnee eh, adduna eh, rahimahullahu ta'ala te dëkkoon na Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mu ne anna Hafsa anna Hafsa ibn Aasim te mooy Hafsa ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab nga xamante ne moom surtout Seydina Umar ibn al-Khattab la radiyallahu ta'ala anhu Euh, moom euh, tamit nekkoon waa madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam génn àdduna ci jege quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay hadiis tam nekk ci kutubu sitta mu ne haddathahu moo ko nettal no qaala ne saafara tukki na ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma ma kon dañuy gis ne hadiis bi euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo mooy waa Misra yi ah, ñi nga xamante ne ñoom waa Misra yi ak ñi nga xamante ne Eh, ñoom ñooy waa Madina yi eh, ñoom ñoo ñoo solo xadis bi anna ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moo ko nettali mu ne mu ne xaddasa moo ko daan mu ne qaala nee saafara tukki ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma fa qaala mu daal di wax ne sahibtu ànd naa ak annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam falam arahu te gisuma ko yusabbih muy julli di naafila fi safari ci julli bi ne Euh, moom mooy euh, maanaam ci ci ci ci ci ci jull ci ci tukki gi maanaam nekkutoon bi julli ci tukki gi maanaam te lii nag li nga xamante ne euh, muy julli naafila la ci namm loolu bokk na ci li nga xamante ne tamit moom lay tegtale maanaam mooy ne riwaayatul Xumawi bi fii lañ ko mën a bàyyee xel maanaam wa qablaha boobu mu ci yokk waaye li nga xamante ne insha allahu taala dinañ ko gis moom mooy ne daan na julli waaye lu bokkut ak li nga xamante ne moom mooy Euh, euh, maanaam mooy ci ginnaaw julli gi rek la daanul maanaam ginnaaw julli farata yi rek la daanul julli naafila comme ni nga xamante ne noonu la saxee insha allahu taala dinañ ko gën a dinañ ko a gis insha allah ci buntu bii di ñëw mu ne wa qaala allahu wa te wax na allahu buur yàlla jalla màgg na màggaay bu ëpp xelu doom mindee fi zikruhu ak tuddam moom borom bi subhaanahu wa taala moom lu mu wax mu ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana maanaam laqad ginnaa ni wallaahi dëgg-dëgg kaana musul dañ du dañ di nekk lakum ñe leen fii rasulillahi ci ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana maanaam ak roykaay goo xamante ne roykaay bu rafet la maanaam laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasana maanaam laqad ginnaa ni dëgg-dëgg kaana nekk na fii rasulillahi ci jëmmi ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam uswatun ak royukaay xasanatun bu rafet loolu lu muy tëkkale mooy ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam donte naafila maanaam bu ñu gisee fii li tax imam sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhuma di soxla di indi mam di layee yi moom mooy ne naafila dañuy jàpp ne lu baax la maanaam naka noonu nag waaye bu ñu gisee ne yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam doonu ko def ginnaaw bi mu jullee li xam ne moom mu julli bu fekkente ne dafa tukki loolu day tegtale ne maanaam loolu mooy li gën ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li gën loolu mooy li nga xamante ne moom mooy ak baaxam loolu moom mooy li nga xamante ne noonu la daan doxale beneen mbir bi nga xamante ne moom moo ci nekk mooy ne euh, euh, lii day day day leeral ne maanaam kon tukki woyofal bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala woyofalal maanaam ki nga xam ne moom mooy aji tukki Euh, loolu dafa nekk loo xam ne dañ koy fay comme ni nga xam ne yeneen bi loolu la wax sallallahu alayhi wasallam ñu naan iza marida al abdu aw safara yuktabu lahu ma kaana yaf'aluhu wa ma kaana yaf'aluhu wa huwa muqimun sahih li nga xamante ne wala boog sahihun muqiim maanaam ne yenente bi sala aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki su fekkente ne dafa tukki wala boog mu feebar su fe loolu iza marida al abdu aw safara maanaam loolu guddee daf nit ki dafa feebar wala mu tukki borom bi subhaanahu wa taala daf koy bindalal yoolu la mu daan def fekk mi ngi wér ba pare nekk xam ne dafa nekk ci dëkk bi maanaam kon loolu moom mooy eh, eh, ne kon nit ki eh, tukki dafa tax day day war a tax maanaam yu di la wàcc yoo xamante ne dafa nekkoon farata ni dootul nekkati farata wala boog yoo xamante ne dañ ko daan dëgëral ci yow loolu boobaa dootuñu la ko dëgëralati loolu yëpp di tegtale yërmande borom bi subhaanahu wa taala xadis bi imaam al Buxaari rahimahullahu taala fii la ko indi imaam Muslim indi na ko xadis numéro 689 ñaari yoon imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1223 imaam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 544 imaam an-Nasa'i indi na ko xadis 1458 imaam Ibn Maaja indi na ko xadis 1071 imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis 4675 4761 4962 5012 ak 5185 kon dañ gis ne ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp in nañ ko rahimallahu al-jamii' qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab li haddathanaa Musaddad moom mooy ibn uh, Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'aala uh, moom mu ne qaala mu ne qaala haddathanaa Yahya te moom mooy ibn Sa'id ibn Farrukh al Qattaan al-imaam al-haafiz al-ahwal Abu Sa'iid al-Basri rahimahullahu ta'aala mu ne an Isa ibn Hafs ibn Aasim te moom mooy ibn Umar ibn Xattaab maanaam bi nga xamante ne moom la ñu gisoon léegi maanaam Isa bi mooy doomu Hafs ibn Aasim bi nga xam ne moom la ñu euh, euh, gisoon léegi euh, muy Abu Ziyaad ñu koy dàkkanteel Rabaah maanaam eh, rahimahullahu taala di waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam annahu qaala mu ne haddathanii abii te moom mooy baayam Hafs ibn Aas ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu taala anhu eh, mu ne annahu sami'a naka noonu moom ne ne nag dégg na ibnu Umar muy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu taala anhu yaqulu muy wax naan sahibtu ànd naa ak rasuulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam fa kaana nekkoon na koo xamante ne laa yaziidu doonutoon yokk fi safari ci tukki gi ala rakka tey nii ci ñaari rakka maanaam ànd na ak moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñaari rakka yi nga xam ne ñooy farata daal moom la daan julli wa abubakar sayyidina abubakar ànd naa ak moom radiyallahu anhu naka noonu loolu la daan def wa umar te sayyidina umar radiyallahu anhu noonu la daan def wa usman te sayyidina usman kadhalika radiyallahu anhu noonu la daan def radiyallahu anhum yàlla na yàlla kontaan ci ñoom ñëpp maanaam lii tamit day tegtale ne nit ki buy maanaam ànd gi nga xamante ne moom lay war di ànd ak nit ñu baax ak nit ñu sell ñi nga xamante ne woon ci di ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ku fi jóge mu ànd ak moroom mi nga xamante ne maanaam ki nga xamante ne moom lay maanaam mooy royukaay bu mag bi mu daal di ànd ak moom di xool di roy ci ni nga xamante ne noonu lay def moo tax sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gënoon a roy tànk yenente bi alayhi salaatu wassalaam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi bokk na ci xadis yi nga xamante ne daf ko wéetoo wëllif imam Muslim rahimahullahu taala imam at-Tirmidhi solo na ko xadis numéro 544 imam an-Nasa'i solo na ko xadis numéro 457 ak 1434 ak 1457 ak 1458 imam Ibn Majah solo na ko 1067 1193 ak 1194 imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare bari la ko indi maanaam kon dañuy gis ne xadis bi Euh, imam al-Bukhari imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom ñoo ko solo amma imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom solo wuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu man tatawwa fi safari fi ghayri duburi salawati wa qablaha maanaam baabu buntu man ki nga xamante ne euh, tatawwa dafa coobare woo ay naafila fi safari ci tukki gi fi ghayri duburi salat ci lu bokkut ak ginnaaw julli gi wa qablaha ak lu ko e, jiitu loolu tamit maanaam li nga xamante ne e, moom mooy lii ñu indi li gën a siiw ci ñi ko tamit fii xayri duburu salaat rek lañ ko lañ ko indee hatta imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala maanaam hatta baatu wa qablaha bi boole mu ko ci li nga xamante ne moom la sarxawaaji maanaam loolu tamit maanaam ngir ne loolu moom mooy li gën a siiw maanaam moom mooy lan moom mooy différence dafa am tekkantal lu tax imam al-Bukhari indi ko fii rahimahullahu taala moom mooy ne dafa am tekkantal bu am ci diggante julli laata ñuy julli maanaam julli naafila la laata laataa ñuy julli julli farata ak jullit naafila boo xamante ne ginnaaw ba ñu jullee jullit farata gi la ba noppi ak tamit julli goo xamante ne jullit naafila la goo xamante ne dañ koo joyal maanaam ngir ne gis nañu ne doon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na julli ak naafila hatta da ko daan def sax ci kaw daaba yi nga xamante ne maam ci kaw waru naka noonu daan na julli naafilay guddi te daan na wàcc taxaw julli naafilay guddeem waaye nag bu fekkente ne julli farata yi la yooyu li nga xamante ne moom mooy maanaam maanaam bu jullee ba noppi yooyu daanu ci doon teg naafila loolu mooy li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan doxale naka noonu tamit beneen mbir bi nga xamante ne moom moo ci am moom mooy ne am na julli yoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mosu koo bàyyi lu demee nekk jullig witar donte léeg-léeg daan na ko julli ci kaw maanaam war waayam muy jullig witar bi beneen julli bi nga xam ne tamit daanu ko bàyyi mooy ñaari rakkay fajar yi te ñaari rakkay fajar laataa jullig farata mi nga xamante ne mooy jullig suba gi yooyu yëpp day teg ci leneen julli gi nga xamante ne moom la ñuy julli ci laataa jullig fajar gi jullig euh, jullig farata gi di am julli gi ñuy naafila laataa jullig farata ak julli naafila yi nga xamante ne nekkul ci waxtu julli yi yooyu bokkuñu àtte ak julli ji nga xamante ne moom la ñuy ginnaaw farata yi maanaam loolu ñaar yooyu bokkuñu àtte ngir ne yii nii dañuy xaar masalan imaam bi ñëw wala boog ñu xaar masalan maanaam mu nekk loo xamante ne dañ naan lii lañ war a toppatoo maanaam def ko ba noppi yooyu bokkute ak yi nga xamante yooyu bokkute yi nga xamante ne dañ naan ah julli gi nag léegi julli nañ ko ba pare def nañ sunuy farata ba noppi maanaam loolu <laughs> ñaar yooyu bokkunu masalan tam loolu tamit kon maanaam tekkatal googu mooy li ci gën a wér insha allahu taala beneen mbir nag bi nga xamante ne moom moo jara leeral fii mooy sahaaba yi radiyallahu anhum ak ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi ci seen ginnaaw rahmatullah alayhim ñoom dañoo wuute maanaam ñenn ñi daan nañ naafila ñenn ñi daanuñu naafila ci bu ñu nekkee li nga xamante ne moom mooy tukki waaye li yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mënta bàyyi ci tukki ak lurul tukki mooy jullit witar ak ñaari rakkay fajar yooyu moom mosuleen a bàyyi ci tukki ak lu dul tukki waaye gis nañ tamit ne julli gi nga xam ne mooy julli gi yor yor doon na ko julli ci tukki comme ni mu nekkee ci hadith sayyidat ummu Haani radiyallahu ta'ala anha ci bi nga xam ne moom la fat fu Makka am maanaam nga xam ne doon na julli Eh, jullit yor-yor loolu yëpp day tegtale ne maanaam julli gi nga xamante ne moom lañ ne daanu ko woon julli sallallahu wa sallam ci tukki moom mooy ginnaaw julli farata yi loolu yépp day dëgëral loolu wallahu a'lam mu ne wa mu ne waraka maanaam roko la maanaam li muy tekk mooy julli na annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam rak'atayil fajr ñaari rakkay fajar fi safari ci eh, tukki maanaam loolu. Euh, maanaam euh, euh, loolu comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci hadith sayyidat sayyidina Abu Qatada al-Ansari bi radiyallahu ta'ala anhu ci qissa bi nga xamante ne moom la maanaam moom la Yonent bi sallallahu mooy bi ñu ngelawee naka noonu ba yeewu naka noonu hadith sayyidina nu mu tuddati Imran ibn bi radiyallahu anhu yéen a ngi koy fàttaliku ci kitaabu tayammum maanaam boobu ba ñu yeewoo dafa julli dañoo julli ñaari raakaay fajar mu doog a jiite nit ñi julli loolu yëpp day tegtale ne kon ñaari rakkay fajar yi ci tukki julli na ko moom yenente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al kitaab lay haddathana Hafs ibn mooy ibn al Harith eh, al Azdi an-Namari rahimahullahu ta'ala daakantab nekkoon Abu Umar al Basri rahimahullah al Hawdi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Shu'ba moom mooy ibnu al-Hajjaj ibnu al-Ward al-Ataki thumma al-Azdi Abul Bistam Abu Bistam al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala an Amr moom mooy Amr ibn Murrah taabi boobu Amr ibn Murrah ibn Abdullah ibn Tariq al-Jumali al-Muradi rahimahullahu ta'ala nekkoon waa Kufa muy Abu Abdullah wala Abu Abdurrahman al-Kufi al-A'ma rahimahullahu ta'ala mu ne an ibn abi layla te moom mooy taabi'i bu mag boobu Abdurrahman ibn abi layla al-Ansari di waa Madina topp ginnaaw ga mu nekk waa Kufa dakkantam nekk Abu Isa wala Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala mu ne qaala ma am ma am ba amul kenn qaala mu ne ma an ba a xabaarewul ahadun kenn annahu naka moom ra'a gis na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam salla duha maanaam salla julli na ad-duha julli yor yor ghayra ku bokkut ak ummu haani sayyidat ummu haani radiyallahu ta'ala anha de eh, ummu haani bint abi talib al-qurashiyyah al-hashimiyyah radiyallahu ta'ala anha génn àdduna ci xilaafa sayyidina muawiya radiyallahu anhu nekk kon ki nga xamante ne moom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam eh, ay maam seen maanaam ñoo bokk baay maanaam maanaam ñoom ñoo bokk baay maanaam doomu baay la plutôt maanaam dañ naan doomu baay yeneen ci bi la sallallahu alayhi maanaam moom mooy ne baayam muy Abu Talib moom baay tax la ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne zakarat tudd na anna nabiyya naka yeneen bi de sallallahu alayhi wa sallam yawma bis bi nga xam ne mooy yawmu fathi Makka maanaam bi ñu ubbee Makka irtasala dafa sangu fii baytihaa ci këram fa salla mu daal di julli samaaniya raka'aat juróom ñetti rakka yoo xamante ne daf koo julli mu nekk julli gi yor mu ne kon lool liitu kon day tegtale ne kon day tegtale julli gii bokkut ak julli nga xam ne moom lañu ñuy julli ci ginnaaw julli julli farata yi fa maa ra'aytuhu mu ne waaye nag gisuma ko moom salla mu julli salaatan ak julli axaffa bu gën a woyof min haa ci julli googa loolu tamit day tegtale ne bu fekkente ne julli yooyu lañ koy def julli naafila ci li gën moom mooy mu nekk julli goo xam ne dafa woyof ngir ne tukki bërëb la boo xamante ne maanaam ak woyofal da ci ànd kon bu boobaa julli gi bañ a nekk tamit julli goo xam ne dañ koy guddal lool gayra lulul ne annahu nag moom yenente bi sallallahu alayhi wa ak lu muy lu muy woyofal woyofal na muy jullee yuttim dana matalal ar ruku' ar maanaam loolu moom moom la yenente bi doon def sallallahu alayhi wa ak lu julli ga woyof woyof woyof léegi nag euh, mu ne waqaala laysa gisoon nañu euh, li nga xamante ne moom mooy euh, riwaaye hadith bi nga xamante ne moom lay indi nii tamit gisoon nañu ko ci euh, bunt yi nga xam ne moom lañ gisoon ci suñu jotaay bi weesu maanaam muy jëmmi xadis bi nga xam ne moom la laytu bi mooy bu leen la wax noonu na ism al imam al ismaili rahimahullah moo ko jokkale nga xam ne daf ne al laytu muy ibn Sa'd rahimahullahu taala mooy imam bu mag boobu Abul Harith al laytu ibn Sa'd ibn Abdurrahman al Fahmi euh, di waa Misr di waa Madina ginnaaw mu nekk waa Misr rahimahullahu taala mu ne haddathani Yunus te moom mooy ibn Yazid al Ayli an ibn Shihab te moom mooy az-Zuhri euh, Abu Bakr Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri mu ne qaala haddathani Abdullah ibn Amir te moom mooy ibn Rabi'a anna abaahu mooy baayam Aamir ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu axbarahu moo ko xabaar annahu nak moom raa gis na nabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salla mu daal di julli as-subhata maanaam julli naafila bil layli ci guddi gi. lii nag li nga xam ne baat bi loola tax mooy di comme li ko alquran waxe wa minal layli fasabbih wa adbaara sujud maanaam ak tamit wa ak ak naka la ko waxe e, ci suratul e, insan e, wa min al-layli fasabbihu sabhan tawila waaw foofu noonu maanaam jul julli guddi gi maanaam kon nanga ko sabbal maanaam muy nekk ay xeeti sabbal yoo xamante ne bu gudd la maanaam loolu moom mooy as-subha maanaam mooy julli naafila googu nga xamante ne moom lay def mu ne bil ci guddi gi safari ci tukki gi ne yenente sallallahu alayhi wa <coughs> julli na julli guddi fi safari ci tukki gi ala zahri rahilatihi ci guddi gi ci tukki gi ala zahri ci kaw rahilatihi ah, waruwaayam xaysu fay nga xamante ne tawajjahat moom lay jublu bi yii ci moom maanaam lii tamit day fekk la ne naafila gi nga xam ne moom la ñuy naafila naafila guddi bokkul ba tay ak comme buntu bi weesu ne naafila gi nga xam ne moom la ñuy naafila ci ginnaaw julli gi xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala in nako xadis numéro 1093 1097 dina ko indiwaat 1176 ak 4292 imam Muslim in ko xadis numéro 336 401 man 336 ñetti yoon ak 701 imam Abu Dawud in na ko xadis numéro 1297 euh, ak 1291 imam at-Tirmidhi in na ko xadis numéro 474 imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja in ko xadis numéro 614 ak imam ahmad ibn hanbal lu bari la ko indi kon dañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam an-nasa'i rahimallahu al-jami' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa abul yaman te moom mooy al-hakam ibnu naafi' al-bahraani mu ne qaala axbaranaa shu'ayb te moom mooy abu bishr ibn ah, shu'ayb ibn diinaar al-himsi rahimahullahu ta'aala an az-zuhri imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Abu Bakr al-Madani euh, moom mooy euh, qaala axbarani Salim ibn Abdullah te moom mooy ibn Umar ibn al-Khattab bokk ci fuqaha as-sab'a ci benn ci wax ci ñett ñoom maanaam ci ñette wax yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci juróom-ñaareel fuqaha as-sab'a maanaam an ibn Umar mooy sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu maanaam kon dinañ gis ne hadith bi diggante euh, Euh, ximsi yi lañ ah, ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam te ñii romboon nañ leen rombati leen rombati leen radiyallahu anhuma anna rasulullah naka ndawat yàlla ne sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yusabbihu doon julli doon naafi ala naafila ala zahri ci kaw raahilatihi war waayam haytu fa nga xam te ne kaana nekkoon na wajhuhu wajhuhu xar kanamam maanaam fi nga xamante ne daal foofu la euh, jublu rek maanaam buy dawal fa muy jublu rek maanaam wàll boobu lay jublu naafila yoomi muy junjee bi yi ci boppam maanaam muy junju li nga xamante ne moom mooy muy junj li nga xamante ne moom mooy rukkooy <coughs> ak sujjóot comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon mu ne wakkaana te nekkoon na ibnu Umar sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhu yaf'aluhu daan na def xadis euh, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala li woon na ko xadis numéro mille ak mille quatre-vingt-quinze mille quatre seize mille quatre-vingt-dix-sept fii moom mooy fi mu ko mujjee indi ci saxeex bi doo bii tamit bokk na ci xadis yi nga xamante ne jeex na dootuñu leen gisati insha allahu taala xadis bi imam Muslim indi na ko xadis numéro sept cent juróomi yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1224 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 352 ak 2958 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 490 491 492 743 ak 744 euh, imaamu Malik indi ko xadis numéro 408 ak 413 imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bari la ko indi kon ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu Maaja rahimallahu al mu ne baabul jam'i fi safar bayna al maghribi wal isha imam al Bukhari rahimahullahu taala léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne wax na ci li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu wàññi julli ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu euh, naafila ci bu fekkente ne dañoo nekk ci tukki muy indi beneen wàll goo xamante ne moom mooy ci wàllu euh, dajale julli yi nag léegi maanaam gis nañu waxu wàllu Euh, maanaam wàññi julli ak ni mu mën a nekkee ak ci yan distance lay am ak naka lañ koy defe ak ñaata fan lañ ko mën a def ak naka la yooyu moom mooy partie bu njëkk bi ci buntu yi ñaareelu xaaj bi ci buntu yi moom mooy fi mu tàmbalee di wax ci wàllu naafila yi nga xam te ne moom la ñuy naafila ci kaw waruwaay ak naka lañ koy defee ak maanaam ndax dañuy jublu xibla waaw wala déet ak tamit bu ñu maanaam ne farata kenn du ko defee noonu loolu tamit mu leeral ko naka noonu mu daal di leeral tamit yi nga xamante ne moom mooy différence maam tekkantal gi am ci diggante naafila ci ginnaaw julli farata ak naafila bu ñu ko joyalee rek ak naafila laata ñuy julli julli farata yooyu yëpp mu indi tekkantal bi fii nag muy daal di dugg ci beneen buntu maanaam mooy buntu yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllu dajale nag julli yi boole julli yi maanaam nakon comme masalan julli gi nga xamante ne moom la ñu boole diggante tisbaar ak tàkkusaan ñu boole leen defandoo leen ci benn waxtu naka noonu tamit ñu julli julli nga xamante ne moom mooy julli timis ak gée ñu boole leen defandoo leen ci war benn waxtu waaye boole yooyu du mën a nekk su fekkente ne julli suba la maanaam suba kenn mënu koo boole tisbaar naka noonu suba kenn mënu koo boole gée waaye nag moom ngir ne moom kefe kese kese moom moo daal di wéetoo loolu moom mooy euh, li nga xamante ne kon euh, bunt yooyu nag moom la war a tàmbaleel li nga xamante ne moom la war a xam mooy ne xeetu ñett boole yi ñett la li nga xamante ne moom mooy jamu taqdim ak jamu taxiir ak jamu suuri euh, jamu taqdim moom mooy su fekkente ne dañuy jiital boole bi loolu mooy li nga xamante ne tey bu ma waree julli tisbaar ma daal di ko ak ma daal di indi waxtu yépp ci waxtu tàkkusaan man ci waxtu tisbaar ma daal di leen di jullee ndoo ñoom ñaar bu boobaa damay julli tisbaar seulement daal di jóg julli tàkkusaan naka noonu su fekkente ne damay julli gee timis ak gee ma daal di koy def ci waxtu li nga xamante ne mooy waxtu timis bi ma daal di julli timis seulement daal di jóg julli gee loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, xeetu naafila googu maanaam xeetu xeetu julli googu loolu moom mooy jam'u am amma li nga xamante ne moom mooy jam'u ta'khir moom mooy damay bàyyi ba julli tis takkusaan uh, jot bu boobaa ma daal di jul jël tisbaar ak takkusaan ma boole leen jullee leen bu fekkente ne damay julli tamit li nga xamante ne moom mooy timis a gée damay bàyyi ba waxtu gée jot ma daal di leen di boole julli jël waxtu julli gée ak julli maanaam da julli timis daal di koy boole julli gée ma daadi leen di defandoo loolu moom mooy jamu taxiir léegi nag mu daal di def li nga xamante ne moom la ñuy wax jamu suuri jamu suuri boobu rek la fuqaha xanafiyyi rahmatullahi alayhim ànd ñoom ànduñu ci beneen bii rek la ñu ànd maanaam mooy jamu suuri maanaam moom mooy ne tisbaar ak tàkkusaan damay bàyyi ba tàkkusaan bi waaj a jot nga xamante ne damay daal di julli julli tisbaar daal di sëlmal fekk nag tàkkusaan bu boobaa ah, tàkkusaan daal di dugg si bu boobaa ma daal di oh, nga xam ne bu ma sëlmalee rek tàkkusaan day daal di dugg wala boog muy waaj a dugg su ko defee ma daal di bàyyi bu ma leeree ni tàkkusaan jot na ma daal di jóg daal di boole ci tàkkusaan bi maanaam bu boobaa bu boobaa lan moom mooy am bu boobaa li nga xamante ne moom mooy am mooy dañ naan kat julli yëpp def naa leen ci waxtu woo maanaam benn bu ci nekk def naa ko ci waxtoom maanaam julli naa tisbaar ci waxtoom julli naa tàkkusaan ci waxtoom bu boobaa naka noonu timis ak gée damay bàyyi ba maghrib ba shafaq di am fi nga xamante ne foofu la weex weex yi ñoom duñu jàpp xonk-xonk yi ñoom weex weex yi ñu ngi deñ ginnaaw ba jant ba sowee maanaam moom mooy ne kon moom mooy mujjee am euh, bu boobaa mu ba daa di boole tisbaar euh, maanaam ma daa boole timis gi ak géegi maanaam moom ma daal di julli sama timis nga xamante ne bu xonq bu weex weex yi de dañ rek carrément fekk gee dugg si na ma daal di jóg julli sama gee ñoom loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy jamu am amma li nga xamante ne moom mooy ci yeneen fuqaha yi jamu suuri moom mooy timis ak euh, timis gi euh, mooy damay bàyyi ba xonq-xonq yi di ma daal julli timis bu ma sëlmalee ma daal di jóg di julli gee loolu moom mooy li nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim maanaam teqantal yooyu moom la ñu am ci waxtu julli am amma ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñooy fuqaha u Shafi'i ak xanaa xanaabila ya rahmatullah alayhim ñoom ñetti yëpp mën naa nekk ci ñoom amul benn problème bu ci am maanaam mëneef naa julli julli te am euh, tisbaar ak tàkkusaan maanaam julli ko ci waxtu tisbaar naka noonu mëneef na koo julli ci waxtu tàkkusaan julli gi nga xamante ne moom la ñuy julli tamit ci waxtu timis ak julli ge maanaam timis ak gee mëneef na koo julli boole def ko ci waxtu timis naka noonu mo mëneef na koo boole def ko ci waxtu gee amma nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañ koo tënk ci tukki maanaam mu fekk la nga nekk ci biir tukki gi maanaam ñoom feek yow maanaam boo nekkul ci biir tukki gi ñoom bu boobaat du ñu jàpp ne man ngaa def boole boobu noonu moo tax ñoom masalan tey tisbaar ak tàkkusaan mënee mën na leen a boole su nga jam o taqdim waaye ci charte bu njëkk moom mooy ne fekk bi ngay départ maanaam yow fekk na jant bi jéngagutoon maanaam bu boobaa mooy tisbaar duggagutoon fekk nga départ te nga fas nga nga di taxaw nag ci yoon bi fas yéenee julli ba ba noppi fasoo yéenee taxaw maanaam loolu mooy ñaareelu sart bi mooy fasoo yéenee taxaw fekk jant bi sowul maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne kon ñoom ci la ñuy àndee ci nga mën a def jamu taqdim bi waaye bu fekkente ne rek da ngaa ñëw rek toog maanaam tukki nga ba yegg fa nga jëm nga toog nga ne léegi damay boole ñoom dañ naan déedéet loolu du ci dal maanaam kon ñoom loolu mooy li nga xamante ne moom la mën a nekk te jamu taxiir bi tamit ci li mu mën a nekkee moom mooy su fekkente ne masalan da ngaa fas yéene maanaam da ngaa départ laataa jant bi di jeng ba pare ngay daw ba pare fasu nga fas yéene taxaw waaye fa nga fas yéene taxaw moom mooy laataa jant bi di xonk di wër wër wërngal googu maanaam bu fekkente ne euh, juste moment boobu ci ngay taxaw mën ngaa daal di boole tisbaar geeg tàkkusaan bi loolu bu fekkente ne nag jant bi. Euh, maanaam mën nga maanaam bu boobaa ñoom ci lañ lay mayee nga daal di mën a taxaw ala kulli haal liñ ci namm daal moom mooy su fekkente ne ci waxtu tàkkusaan bi rek nga mën a taxaw nga taxaw bu la neexee mën ngaa def jamono xiir bi loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom mooy seen sart waaye su fekkente ne tisbaar gi dalaa fekk ci dëkk bi maanaam boobaa da nga koy daal di julli takkusaan bi su la fekkee ci dëkk bi naka noonu da nga koy daal di bu ñu xoolee hadith yi dañuy dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën am wér ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne hadith yi di tegtale ak aaya yi di tegtale aaya yi di tegtale ak hadith yi di tegtale ne julli benn bu ci nekk dafa am waxtoom loolu dafa leer nañ ni mi di maanaam kon nag yooyu ay xabaar mutawaatir la amma yi nga xamante ne nag ñooy tegtale ne jamono yi boole yi am na yooyu ay xabaru ahad la maanaam xabaar la yoo xamante ne ay benn benn ñoo ko solo yooyu kon duñ mën a jël yee teggi ko ngir xaris yoo xamante ne euh, kenn ay benn benn ñoo ko solo. loolu moom mooy euh, ñoom fi ñuy sukkandikoo amma li nga xamante ne tamit mooy lu mat a leeral mooy mbooleem boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne jullit euh, tisbaar def na ko boolee jullit takkusaan jàmm aw taqdim maanaam mooy ci waxtu tisbaar bu fekkente ne dañoo nekk ca arafa bisu arafa maanaam naka noonu bu fekkente ne julli ji nga xamante ne moom mooy julli takkusaan di julli timis ak julli gee def na leen boole jam'u taxiir ca Muzdalifa maanaam loolu mooy li nga xamante ne borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci rahmatullah alayhim ngir wuute tamit gi ñu wuute ci lan moom moo tax ñu boole leen bu dee fuqaha hanafiyye ak maliki rahmatullahi alayhim dañoo jàpp ne nusuk la jam'u nusuk la maanaam mooy jaamu yàlla gani jaamu yàlla ci aj gi moo tax ñu boole leen amma ñi nga xamante ne nag boo bu boobaa kon ki dëkk Muzdalifa ak dëkk Arafat ñoom ñaar ñooy yam maanaam dañuy dañuy wàññi ñoom maanaam ñoom ñëpp dañuy mën a boole bokk dañuy mën a def jullit boole gi amma nag ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy euh, Shafi'i Hanabila rahmatullah dañoo jàpp ne tukki gi ci jëmmi boppam moo tax bu boobaa kon ki nga xamante ne moo dëkk ñoom Muzdalifa ak Arafa wala boog ñu dëkk ci waa wër googu yëpp nga xamante ne matul munuñu wàññi julli ci lu gën a néew loolu ñooñu da maanaam munuñu koo boole tamit ñooñu duñu boole ngir tukki googu beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo bata mata leeral mooy julli tisba mooy mooy mooy boole bi nga xamante ne moom la ñuy boole julli yi dafa am loo xamante ne euh, Euh, moom moo koy waral maanaam li nga xamante ne bokk na ci yi nga xamante ne ñëpp dëppoo nañ ne te dina ko waral moom mooy tukki dana waral ñuy boole julli ñaareel bi nga xamante ne moom mooy dana waral ñuy boole julli mooy alxawf maanaam moom mooy euh, comme niñ ko gis woon ci salaatul xawf yi maanaam moom mooy situation d'insécurité li nga xamante ne tamit moom mooy beneen bi ci def bi nga xam ne dafay waral ñuy mën a moom mooy li nga xam ne moom mooy euh, suñu deewee Euh, su su su amee taw taw boo xamante ne dafa ànd ak maanaam ci waxtu timis lay doon maanaam kenn du ko julli maam ba pare jamono takdim lañ koy def maanaam muy bu dee day taw wala boog muy mu mu muy muy neexe wala muy taw mu nekk lu fort maanaam ba pare nekk loo xamante ne dafa ànd ak euh, dafa ànd ak euh, lëndëm maanaam. loolu moom ñoom dëppoo nañ ci yii yëpp mooy yi nga xam ne moom la ñu dëppoo yeneen yi ci def nag dañ cee wuute lu demee nekk ci feebar loolu fuqaha u maliki rahmatullah alayhim yow da maanaam nekk na loo xam ne dañ koo daganalal jam'u suuri maanaam lu tax lan moo ko wuuteeg su fekkente ne keneen la mooy ne suuri bi ñoom danañ naan dañ naan bu boobaan ci nit ki feebar nekkul lu sit naka noonu waaye bu dee ci ku feebarul dañ koy sit beneen bi ci def mi nga xamante ne fuqaha u maliki rahmatullah alayhim euh, maanaam euh, wo woyofal nañ ko maanaam nit ki mën ko def jam'u taqdim moom mooy ki nga xamante ne dafay feebar day daanut feebar comme masalan koo xamante ne feebar boo xam ne masalan day xëm wala boog muy nekk koo xamante ne dafa am ay crise crise yu muy yu koy dal bu boobaa moom day daal di mën a euh, jegeñal maanaam bu tisbaar jotee nga xamante ne xam na ni risque bi am na maanaam risque mu xëm am na wala risque mu daal di crise yi koy dal di ko dal wala yu mel noonu bu boobaa mu daal di julli boole tisbaar bi ak tàkkusaan bi ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy euh, euh, yeneen fuqaha yi rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy masalan fuqaha u Shafi'i rahmatullah boole nañ ci taw boobu ci sart yi nga xam ne moom la ko Maliki indi rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u Hanabila rahimahumullah ñoom yokk nañ ci masalan ki nga xamante ne moom mooy ci ci ci feebar ñoom boole nañ ko ci ki nga xamante ne dafa am salaf maanaam ak ki nga xamante ne euh, mustahaaba la maanaam salaf moom mooy euh, eh, voilà moo maanaam moom nga xamante ne euh, day day naka noonu nga xamante ne dafa am maanaam jorngel kooku tamit dafay daal di nekk koo xamante ne day daal di mën a boole julleem yi ngir jëmmi loolu naka noonu ki nga xamante ne Euh, dafa am ay maanaam mbir moo xamante ne day ragal alalam yàqu wala boog euh, maanaam mun mën a nekk loo xam ne ay conséquences yu mag la mën indi ci dundam bu boobaa day daal di mën a boole jamu maanaam boole jamu taqdim ak jamu taxir comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci euh, loolu mbooloo mu bëri ci xanaa xataa ci xanaa bi lay rahmatullah am danañ ko wo danañ ko daganal ñi nga xamante ne tamit booleen maanaam yu mel noonu yëpp yi nga xam ne day wër-wërloo ci ay atte yu mel noonu yëpp ñoom fuqaha o xanaabila yi rahmatullah alayhim maanaam daganal lañ ci nit boole ko boole bi nga xamante ne moom mooy jamu taqdim wala jamu taxiir te loolu bu ñu xoolee xadiis yi nga xam ne ñoom ñoo ci ñëw ko loolu moom lay tegtale ngir ne muy Seydina Abu Hurayra wala Seydina Muaz ibn Jabal wala Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum ñoom ñëpp ak ñeneen ku ci nekk ba mu nettalee la nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan daka daan def bañ ko laajee ana lan moom moo tax daf ne araada allah yahraja ummata maam lam ci namm moom mooy bañ a indil coono ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeetam kon imam al-Bukhari yi daal di njëkkee ci buntu yooyu ne baabu buntu al jamee dajale ci safara ci tukki gi baynal maghrib bi ci diggante timis wal isha yi ak gée maanaam te naka noonu diggante tàkku timis euh, diggante tàkkusaan Euh, tisbaar ak takusan itam noonu la mel mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab lay haddathana Ali ibn Abdullah te moom mooy ibnul Madini rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Sufyaan te moom mooy ibnu Uyayna mu ne qaala dégg sami'tu dégg na az-Zuhri mooy moom ibnu Muhammad ibn Muslim ibn Shihab mu ne an Salim ibn Abdullah ibn Umar mu ne an abihi sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa qaala moom dafa ne kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yajma'u daan na dajale bayna al-maghrib ci diggante timis wala isha ak gee iza jadda bu fekkente ne yitte woon a bi ci moom astayru tukki gi maanaam di daw maanaam ci jamono jooju daan na boole maanaam loola tax fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ñoom ñu jàpp ne maanaam boole bi mën naa ne waaye day fekk nga nekk ci biir tukki ji ci jëmmi boppam masalan tey bu ma jóge woon Paris di ñëw Lyon bu boobaa ci yoon bi mën naa wàññi samay julli maanaam fu ma dee tukki fekk ma dëkk Paris di ñëw Lyon ci yoon bi mën naa wàññi samay julli waaye bu ma ba yegg moom te fii ni jeex na maanaam loolu wa qaala Ibrahim ibn Tahman maanaam gisoon nañ ko léegi anil Husayn al-Muallim euh, euh, te moom euh, moom mooy al-Basri rahimahullahu ta'ala Husayn ibn Zakwan al-Muallim al-Awdi rahimahullahu ta'ala an Yahya ibn Abi Kathir moom mooy ibn al-Mutawakkil mu ne an Ikrima mooy mawla ibn Abbas an ibn Abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala mu ne kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yajma'u daan na boole bayna salaati zuhri diggante julli tisbaar wal asr ak takusaan iza kaana su nekkee ala zahri sayrin ala zahri ci kaw waru ci kaw sayrin ak tukki maanaam bu nekkaan ci tukki daan na boole diggante tisbaar ak takusaan wajma'u daan na boole baynal maghribi ci diggante timis wal isha ak gee Euh, mu ne wa an Husayn ba tey euh, al-Muallim euh, te yii hadith yi gisoon nañ leen maanaam wa an Husayn mo mooy al-Muallim an Yahya ibn Abi Kathir gis nañ ko léegi an Hafs ibn Ubaydullah ibn Anas te moom mooy ibn Malik muy Hafs ibn Ubaydullah ibn Anas ibn Malik al-Ansari rahimahullahu ta'ala mu ne an Anas muy Sayyidina Anas muy ko sëtu maanaam an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne kaana nekkoon annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yajma'u daan na boole bayna salaatul ci diggante julli timis wala isha ak gee safari ma fi safari ci tukki gi maanaam bu daan tukki daan na boole diggante timis ak gee mu ne wa maanaam topp na ko Ali ibn al-Mubarak te mooy al-Huna'i rahimahullah wa Harbun te moom mooy Harb ibn Shaddad al-Yashkuri muy Abul Khattab rahimahullahu eh, ta'ala eh, maanaam moom dafa topp ki nga xam ne mooy Husayn al-Muallim moom mu ne eh, kon topp na ko an Yahya mu jële ko ci Yahya muy ibnu Abi Kathir an Hafs muy ibnu Ubaydullah ibn Anas an Anas te mooy ibnu Malik radiyallahu ta'ala mu ne jamaa an-nabiyyu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam boole na julli gi kon lool muy xadis boo xam te ne bu gisoon nañ ko ci xadis numéro maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan na leen boole muy xadis numéro 1091 ak 1109 1111 dinañ ko indiwaat 1111 dina ñëwaat cent 1805 ak 3000 imam Muslim indi na ko Euh, juróom ñaari yoon xadis imam euh, indi indi na ko ñeenti yoon xadis numéro 704 ak ñetti yoon xadis 703 bok ak ñetti yoon xadis numéro 704 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1207 1212 1217 ak 1218 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 555 imam An-Nasa'i indi ko xadis numéro 586 591 592 594 595 596 598 599 ak 600 imam Malik indi na ko xadis numéro 384